wala suuratu bani israil alayhi salaatu wassalaam kon ci suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ba léegi ci tënk bi nga xam ne moom lañ doon tënk xew-xew boobale alayhi bi xewoon ci dundug alayhi salaatu wassalaam ñëwoon nañu nag ba agsi fi nga xamante ne nii bi la yonent bi sallallahu alayhi wasallama daal di jógee fi nga xamante ne mooy foofale ca tukki boobale ca guddi gi ak rañaan gi ba ñëw wax waa Makka ak nam daje woo nag ki nga xam ne mooy al mujrimu shaqi abu jahlin alayhi min allahi maa yastaxiq ak la nga xam ne moom la ko wax ba mu yuuxu waa Quraysh waa Quraysh gaaw leen ngeen ñëw gaa yagsi léegi yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ak ñoom nag ba pare gaa yi ñoom gëmuñu ko woon léegi nag ñu ne ko comme que nag moo ne dem na ah foofu la ñu yemoon waa léegi nag danga ñuy jox ay màndarga yoo xamante ne nii ay signes yoo xamante ne nii day wane na yow demoon nga fa léegi nag bi ñuy wax ñu ne ko léegi ñun xam na am na suñu benn njëgg moo xamante ne nii dafa demoon mooy benn convoi commerciale boo xam ne demoon na defa nga xamante ne nii mooy mooy mooy Jérusalem wala foofu la ca Sham muy bilaadu Sham ndax bari woon na lañ doon dem Gaza di Gaza gi ñu xam di fa ut ay ay li ñuy jënd ak jaay léegi nag dañoo bëgg yow comme que nee nga dem nga léegi wax ñu ñun suñu mbirum commerce convoi boobale suñu xaafila googale muy suñu njëgg moo male ana fan la tollu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen ñoom sax romb naa leen ba daal di naan ci seenum ndox léegi nag daal di leen romb léegi nag mu ne leen bés sàngam lañuy ñëw bés sàngam lañuy ñëw gaa yi ne ko ah mu ne waaw mu ne ban heure ban waxtu mu ne leen ba bu jant bi génnee rek mooy bu yor-yor yi kiiwee bi ngeen gis ngeen xaar tuuti rek gaay bi nga leen gis gaay yi ne baax na léegi nag gaay ne ko léegi nag ñun am na beneen affaire boo xamante ne nii parce que moom fokk nga leeral ñu ko ngir ñu gina xam ne yow mii daal dëgg dëgg dem nga rax lii nga ñu wax nii ci gaay yi war a ñëw moom de toute façon ñooñu moom ñëwaguñu de léegi nag affaire bi nag affaire bi nag benn mbir la mooy wan ñu nag léegi nag leneen beneen beneen màndarga boo xamante ne nii nag day day day day wane ne yow mii dëgg dëgg dëgg dëgg waaye demoon nga fa dee léegi nag ñu ne ko léegi nag siflanaa aywa léegi nag comme que yaa ko fi wax ñun Qurayshin ñun ñun ñun ñii ñoom ñi nga xamante ne ñoom al Mut'im ibn Adi ak ñi nga xamante ni ñoom Abu Jahl nag gaa yi ne ko nag léegi nag fii mu ne nag am na beneen bu des ay war ak léegi siflanaa mooy décriral ñu de melaleel ñu bay bay baytul maqdis na mu mel gis nga foofule nga xam ne fala la mooy mooy mooy mooy mooy mooy jaamu foofu nga xam ne temple ba fa ne foofu nga xam ne foofu ñuy jaamoo borom bi tabaraka wa laa waa bu ca karcaat ya jamono yooyu ñoo fa woon léegi nag dañ na bëgg nag ak foofule nga xam ne yahud yi karcaan yi ñoo fa newoon foofule léegi nag dañoo bëgg nag nga nga nga melaleel ñu mooy jàkka ja nga fa nga jullee fa nga jiitee ñi nga xamante ne ñooy jull ñoo ñooy ñooy ñooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam nooy ba nga ne daal dem nga ndax yooyu yëpp duggalu leen moom ci détails yi léegi nag wax ñu ko léegi nag mooy décriral ñu ko melal ñu ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag am na ci benn riwaay boo xamante ne nii boobu dafa ne nag affaire bi bañ ma waxee loolu comme ni mu ñëwee ci saxiix yi ku mel ni ñoom Seydina Abu Hurayra ak ñoom Seydina jaabir ibn abdillahi radiyallahu taala anhum daal dinañ koy solo léegi nag nee na waay benn benn benn frisson bu mag daal di may dugg mooy li nga xamante ne nii mooy li mu yëg yëg li nga xamante ne nii mooy kar fa karibtu ba léegi nag mooy nga xamante ne nii léegi mooy euh, yaay ummu salama voilà yaay ummu salama moo solo loolu le léegi nag nee na ma daal di yëg benn euh, bi nga xamante ne nii mooy benn frisson mooy buñ la laajee loo xam ne yow yaakaaroo ko woon ñu laaj la ko mooy genre mel ni genre rëngi-rëngee gu ndaw goo xam ne daa mel ni daa am lu ñëw gësam lu tuuti ndax laaj bi ñu la laaj tax xaaroo ko woon léegi nag nee na loolu dugg nga xamante ne nii nag boo xam ne masuma ko yëg bu jiitu nee na nag ci noon rek fa rafa allahu li baytal maqdisi anzuru ilayhi nee na yonem suñu boroom tabaraka wa taala yëkkatil ma baytul maqdis mooy boo tax ci yeneen riwaay seydinaa jaabir yi mu ne fa jallaa fa jallaa allahu li baytal maqdisi suñu boroom mooy def ma leeralal xëcc ko ba mu leer nga xamante ne nii dara doxatul digganteem ak moom am na ñoo xam ne dañ ne mooy foofu la ne suñu borom da ko wàññil distance bi am ñu ne mu baytul maqdis ci boppam la xëcc indi jàkka ji ba mu tiim yonent ma alayhi salaam tiim ko di ko décrire di wax nit ñi naan leen buntu sàngam bi fii ngay duggee ci sa càmmoñ nii am na lu fa nekk te loo xam ne mooy xam nga loolu ñun ñépp a ci yem fa nga masa dem benn bés nga dem fa benn bés même bu dee ne da faa passer ab journée bés bi lépp fa nga nekk yow loolu nga ñibbi fa nga demoon ñu ne la léegi dañoo bëggoon ngir xam ne yow fa nga woon ne demoon nga fa léegi wax ñu sax jàkka ja ñaata fenêtre la am ñaata porte la am ñaata buntu ñaata kiiw ak yooyu yow yooyu mën nga ko sax bañ a seetlu parce que loolu taxula woon a jóg noo tax suñu boroom xëccal ko baytul maqdis te loolu moom alallahi loolu lu simple la ndax kan moo xëccoon Balqis keroog bi nga xam ne Seydina Sulaymaan alayhi salaam ci la yëg ne Balqiis a ngi ñëw ba mu laaj ne ana kan ci yéen moo may indil harsham ba muy tronam ba di gàngunaayam ba moom Balqiis moom ma la radiyallahu anha laata mu may dikkale ki ni ay nekk ñoo xam ne dañuy wommatu dañuy tuub léegi nag kan moo ko di benn waay moo xam ne indahu ilmu min al kitaab koo xam ne mooy moo ko moo moo indi mbir mi ne ko man naa koo indi mooy ci xef ak xippi boo xefee bala ngaa xool xippi léegi léegi nga gis ma teg ko fii yow léegi bu dee kooku am bindeefu yàlla la bi tabaaraka wa taala daal di defal lool ci xaqu kan Seydina Sulaymaan waa lan ngay xalaat nag ki nga xam ne xaqu si sangu ñoo ñépp muy yonent bi alayhi salaatu wa salaam borom bi ci boppam kattanam nga xamante ne nii moom mi moom mi nga xam ne moom moom kenn mu tudd kàttan di ko tudd moom azza wa jalla moom loolu est ce que nekkul loo xamante ne nii lu simple la loo xam ne simple sax dafa nekk loo xam ne lu tuuti la waaye gisuñu lu leneen lu ñu man a wax loo xam ne ngir mu wëññal xëccal baytul maqdis ba yonent bi alayhi salaatu alayhi salaatu wasalaam di ko gis ah kay léegi nag bi mu leen ko décrire wax leen nag melal leen baytul maqdis gaa yi ne ah <laughs> en tout cas daal li mu li mu wax ni noonu la moom noonu la moom quant à bi moom quant li nga xamante ne nii moom mooy li nga xamante ne loolu la melale ni niiw ak niiw fa buntu yi nii la mel ak buntu yi lan lañu ak fenêtre yooyu ah dëgg-dëgg ñun Quraysh nag. noonu la de lii mu wax de noonu la demee léegi nag est ce que tax na gaa yi gëm moo waaye yow ma ne yow xamu ngeen Quraysh laa wax yéen ngeen di foog ne damaa foog ne da ngeen di nelaw laa wax si loolu yëngalu ko léegi nag gaa yi nag di xaar beneen bi mooy waaw kay léegi c'est mooy fii mu ne xam nga ñii bu doon dañoo laaj ngir lu lu sérieux rek ngir objectif mooy dañ doon tuub ci saase waaye gis nga <laughs> mooy teewu leen a nekk ci liñ ne ñu ne léegi nag dañuy xaar beneen bi ñu wax léegi nag bis ba mu leen wax ba mu jotee gaa yi daal di gaaw xëy nag éé tey kenn du tardé dee fokk ñu daal di xool ndax suñu njëgg mi ñu karawaan bi moom ma la di dina ñëw heure bi mu nga xam ne moom la waxoon de léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci lañu toog nag ci yoor yoor gi ñépp taxaw nag ci buntu kii bi nag di xaar nag di xool nag fi ñu war a jógee Sham nag fi ñu war a jógee Syrie de ñu taxawee ñoom ñépp waxtu wi leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ñu jékki rek gis ay nit ñuy ay ab ay ab ab gàngoor ay géléem kay yooyu dukkata di avancé gaa yi ne oh gaa xool gaa yi di jege si di jege si di jege si ndeke gaa yi la quoi léegi nag bi ñëwee ñu ne bon. bon c'est bon quoi waaw nee na woon dina ñëw waxtu yi ñëw nañu waxtu yi léegi nag mais des na waa am na lu ñu waxoon ne daal dinay naan ci seenum ndox loolu moom foog tamit ñu vérifier ko waa Quraysh ne hee yéen ñi yéen lañuy laaj laa wax ne ñoo yéen ana ndax yéen yëgu ngeen dara wax leen guddi gi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne ci la ci la leen romboon ca ci la demee woon gaa yi ne ko gaa yi ne leen moo yéen yëgu ngeen dara amul dara lu xew ci seen convoi bi bi nga xamante ne nii ci guddi sàngam bi ngeen di ñibbisi gaa yi ne ah kay man kenn ki ne sii moom kay yëg man xam na bu kii suñu suñu ndox mi fi nga xam ne fi lañ ko defoon takk ko dañoo ñëw fekk mu tekkee ku ko mu deñ léegi ba ñun xamuñ woon lan moo tax léegi nag gaa yi ne eh waaw <laughs> kon de mbir yi moom waaye loolu gis nga yokkul Quraysh da moo tax suñu boroom wax mi muy wax naan wama ja'alna naa allati araynaaka illa fitnatan linnaas gis nga ma la yëw la ma la wanoon te lool mawlaana ibn Abbaas jàpp ne mooy mooy li mu wax te lool mooy li am radiyallahu anhu ma ne du du du du du du ru'ya comme ak gént de mukk mooy la nga xam ne moom la gis keroog raylatul israa wal mi'raaj la mu gis moom alayhi salaatu wassalaam suñu boroom dem fa gis lépp ak tamit ñeneen dayoo dafa gis boroom ak yeneen ak yii nii yépp mu leen nettali suñu boroom ne defuma ko illaa fitnatan linnaas lu dul loo xam ne fitna la loo xamante ne nii maa ko def ngir man cee nattoo linnaasi ñeel nit ñi moo tax ñu bari comme niñ la ko waxoon keroog lañu tubbi kéefér yi moom daal di continuer ci seenu géefér ci gàttal loolu nag kon nag affaire baa ngi nii lii mooy ci gàttal lool li nga xamante ne mooy nettali al isra li nga xam ne moom la suñu boroom tabaraka wa taala di tudd fii ci saar bii di suuratul isra waaye di suuratu bani israil alayhi salatu wassalaam kon bii di ñëw bu soobee suñu boroom tabaraka wa ñu daal di dugg ci li nga xam ne mooy saar bi am na loo xam ne nag lu ñu fàtte woon ci suuratul